bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa salla allahu wasallama wa baaraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk yi noo ngi dellu si si jotaay yi ñu amoon ci téere bi di tanbihat ala axkam taxtassu bilmuminat di ay at yoo xam ne jigéeni jullit ñi ñoom ñoo ko jagoo cheikhu salih ibni fawzan il fawzan xafidahu llahu taala dajale ko ñu taxawoon ci bunt bi mu duppee faslun fi bayaani axkaamin taxtasu bilmarati fi solaatiha bunt bi di wax ci li aju ci atte yi julli jigéen maanaam jigéen ci na muy jullee atte yi nga xam ne moo ci aju ñu tàmbaliwu koon ba taxaw ci waxi alxaafid annawawi rahimahullahu taala muy wax ne wa yuxaalifu nnisaau rijala fi solaati aljamaati fi ashyaa mu ne jigéen ñi liñ ràññ koo ci góor ñi ci wàllu julli jullik mbooloo ay mbir la maanaam mbir yi di ñëw mooy li ràññee diggante góor jigéen ci jullit mbooloo mu ne axaduha laa tataakkadu fi xaqihinna ka taakkudiha fi rijaal lii di attey julli mbooloo ni mu mel ci góor du noonu la mel ci jigéen ñi li wér mooy ne julli mbooloo dafa war góor maanaam julli juróom yi mu koy teewee ca mbooloom fañ koy wootee ca jàkka ja comme ni ko ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu nettalee ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na leen yoonu njub mu ne wa inna min sunanil huda bokk na ci yoonu njub yooya mu leen jàngal julli yi ñu koy joxe xaytu yunaada bihinna fañ koy fañ koy wootee maanaam noddukat bi fa muy waxee xaya ala solaa xaya ala alfalaax nga dem wuy ji yow góor loola li wér wareef la tonti ne am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne eh, dañu ne du wareef lu ñu sopp la waaye li wér tegtal di ko wane ci alquran ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko waaji laajee te silma xalawoon mu ne ko ndax da ngay dégg nodd ndax dafa ñëwoon ngir yenente bi sallallahu alayhi wutal ko ngànt ci ñàkk a ci mbooloo mi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ngànt mu dem bay waaja da mu waat mu ne ko ndax dangay dégg nodd bi mu ne waaw mu ne ko fa ajib ndéem yaa ngi dégg nodd bi wuy ji kon góor ñi jullee ji ca mbooloo ma wareef la ci ñoom amma jigéen ñi du wareef moo tax mu ne niñ ko dëgërale ci góor ñi du noona la mel ci jigéen ñi jigéen kenn sant ko wala kenn digalu ko muy jullee ja sa mbooloo ma bal romboon nañ ci xadiis yi ne mu jullee këram moom moo gën donte ne duñ ko tare dum ne laa ima allahi bu leen tere jaamu yàlla yi jigéen ñi jàkka yi bu leen leen tere ñu dem jàkk ci jàkka yi waaye wa buyutuhunna xayrul lahun donte nañu jullee seen kër moom moo gën kon loolu mooy benn bi mu ne athaani taqifu imaamatuhunna wasatahun jigéen ñi bu fekkee mbooloo lañ di julli ke leen di jiite ci seen digg lay taxaw ci digg ba lay taxaw ci digg sàppe bi fa lay taxaw kon loolu daf see wuuteeg góor ñi ndax góor ñi bu ñuy julli imam ba sa kanam lay taxaw nit ñi sàppe si ginnaawam waaye jigéen ñi bu ñuy julli dañuy def benn sàppe imaam bi taxaw seen digg nekk seen seen digg mu ne althalith taqifu waxidatuhunna xalfa arrajul laa bi janbihi bi xilaafi arrajul bu fekkee kenn la muy julleendoo góor maanaam bu ko góor jiitee ci gannaawam lay taxaw te bu fekkoon góor ak góor ñooy julli maanaam ñaar kepp lañ imam bi bu taxawee keneen ki ci ci lay taxaw maamun bu fekkee kenn la ci ndijooram lay taxaw waaye bu fekkee jigéen la nga nekk sa kër ga di naafila par exemple jiite Eh, sa yaay wala jiite sa sœur wala ko jiite mu di jigéen wala boroom kër di jiite jabaram duñu bokk sàpp góor day jiitu jigéen ci ginnaaw lay taxaw kon loola jigéen moom moo ko mu ñetteel bi ida sallayna sufufan maa arrijal fa axiru sufufihinna afdalu min awwaliha ñeent ñeenteel bi mooy bu fekkee ne jigéen ñi ñi ngi julli ci gannaaw góor ñi def ay sàppe sàppe bi gën ci jigéen ñi mooy sàppe ba mujj wute góor ñi góor ñi sàppe bi gën ci seen sàppe yi mooy sàppe ba jiitu sàppe bi gën a jege imam première sàppe teg ci deuxième teg ci troisième noonu mais bu fekkee jigéen ñi la sàppe ba gën mooy ba mujj dernier sàpp bi moo gën ba sa topp mooy ba ko jiitu ba sa topp mooy ma ba ko jiitu moo tax kon ndaw si bu duggee ci jàkka ji fekku fa kenn ci jigéen ñi la gën ci moom mooy mu dem sa ginnaaw sàppe ba sàppe euh, ba mujj sa ginnaaw mu sàppe foofu keneen ku ñëw sàppe foofu ba sàppe boobu fees ñeneen ñi ñëw sàppe seen kanam hmm? noona la Euh, bula la gën a ginnaaw moo la gën ci sàppe jigéen kon loola jigéen ñi ñoom ñoo ko jagoo comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee xayru sufuufi rijaali awwaluha wa xayru sufuufi nisa axiruha bi gën ci sàppe góor mooy ba jiitu waaye bu fekke sàppe jigéen ñi la sàppe ba sa gën mooy sàppe ba sa mujj kon li waxi alxaafid annawawi la raximahu llahu taala cheikh saalix tuxal ko jëlee ko ci almajmuu mu teg ci mu ne wa mimma sabaqa yuclamu taxrimu alixtilaat bayn alrijali walnisa kon ci loola ci ngay déggee jaxasoo gi ñuy tere góor ñi jigéen ñi di di jaxasoo ko déggee ci lii maanaam góor ñi sàppe bu jiitu moom moo gën seen sàppe yi ngir ñu bañ jaxasoo di am si jàkka yi diggante góor ñu jigéen ñu ne jigéen bu ñëwee na tàmbalee sa ginnaaw sàppe foofu góor na tàmbalee sa kanam ngir jaxasoo diggante góor ñi ak jigéen ñi bañ am kon jullit ñi nañu nañu xër ci seen jàkka yi euh, li nga xam ne mooy jaxasoo diggante góor ak jigéen dañ ko wat moo xam ci dugg bala la wala ci génn ba la wala ci biir jàkk ji la ndax dara gënt a màgg fitna si nga xam ne yàlla subhanahu wa taala na ko ci diggante góor ak jigéen eh, ba ci néegu yàlla yi subhanahu wa taala ñu ko fay waral maanaam fitna di am ci diggante góor ak jigéen ñi ci néegu yàlla subhanahu wa taala bu boobaa dafay gën a màgg mu tëj ci beneen masala muy xuruju nisaai ila salaati al iid ba léegi ñu ngi ci julli wax nañ bu fekkee li nga xam ne moom mooy julli juróomi la ak dem ci jàkka waaye bu fekkee jullig iid la jigéen ñi di dem di fekkee jullig iid mu indi ci xadiis umu atiya radiyallahu anha qaalat amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nuxrijahunna fi lfitri wal adxa alcawaatiqa walxuyada wa dawaati alxuduur fa amma alxuyadu fa yactazilna alsolaa wa fi lafd almusallaa wa yashhadna alxayra wa dacwata almuslimin rawaahu aljamaaca ci xadis bu wér mu ngi ci albuxaari ak muslim xadis bu wér ummu atiya radiyallahu taala anha nettali ko ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu daan digal bu jullik iid jotee tabaski wala korite nañu génn ñépp jigéen ñi nañ ñëw fekkee julli gi mu ne ba sax jigéen ñi daan gis mbaax ak ña nga xam ne sax daan ñu génn muy dawaatul xudur waxoon nañ ko fi démb te li doon seen aada ñoom mooy jigéen bu fekkee xale bu ndaw la daanu génn jànq daan génn biti ñépp lañ daan génne mu ne fa amal xuyya bu fekkee ne ñi am ngànt la muy ñi gis mbaax naam dañuy ñëw fekkee julli gi waaye dañuy beru ndax xam ngeen ne julli gi iid du si jàkka ji lañ koy defee sa musalla ba lañ koy defee moo tax fii mu ne yactazilna alsalaata ci beneen riwaaya mu ne almusalla yactazilna almusalla si bayal ba lañ koy defee bu ko defee bu nit ñi di julli fii ñoom nañu beru fële toog waaye di déglu li nga xam ne mooy alxayr comme ni ko xadis bi wa yashhadna alxayr wa daawat almuslimin muy ñaari feet yu mag ci lislaam nga xam ne ñaari yoon lay am ci at mi moo tax yenente bi sallallahu alayhi da daan digal jigéen ñi nañ nañ nañ ko génn nañ ko fekke mu li fi wax eh, al-allaamatu Shawkaani rahimahullahu taala mu ne xadis bi kon dafay atte li nga xam ne moom mooy yoonal gi ñu yoonal jigéen ñi di fekkee jullek iid fañ koy jullee ñu dem fekke ko mu ne saa taqale tàqale diggante moo xam jànq la wala mag wala ndaw la wala màgget la wala kuy gis mbaax la wala ku gis lu mbaax ñoom ñëpp nañ génn ñoom ñëpp nañ génn fekkee ji ko waaye mu teg si mu ne maa lam takun mu'taddatan aw kaana xurujuha fitnatan aw kaana laha udur feeg moom ndaw si nekkul koo xam ne mi ngi si iddaam di iddaw wala génn gi muy génn dafay waral fitna dafay génn di fitnaal nit ñi bu boobaa bu mu dem wala mu am ngànt loo xam ne daal tee na koo fekkee yiw wii yonente bi soo lam wax ne nañu génn fekke ji ko maanaam bu amee ngant rek la koy wàcc kadalika bu fekkee moom leer na ko ne bu génnee fitna dafay eh, aju ci génnam googi bu boobaa du dagan moom muy génn ndax la loolu lu ñu sopp la kon bu fekkee lu xaraam daf say tegu loolee ñu sopp dafay rot wata cheikh alislaam mu indi fi waxu cheikh alislaam taymiya rahimahullah mu ne faqad axbara almuminat anna salaatahunna fi lbuyuti afdalu lahunna min shuhuudi aljumuati waljamaa illa alciida fa innahu amarahunna bilxuruuji fiih mu ne wala moom cheikh alislaam mu ne kon wax na ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla jigéen ñi ne julli gi ñuy jullee seen kër moom moo gën ñuy fekkee ay ay aljuma wala di fekkee julli juróom yi ci jàkka nee lu dul ci julli ki iid julli ki iid dala da leen daan digal nañu génn fekkee ji ko mu ne wala allahu wallahu aalam li asbaab li ko waral nag li ko waral mu ne xëj na sabab yi moom moo ko waral benn bi mooy junj nañ ko léegi ne ñaari yoon am ci at mi bariwul mooy julli tabaski ak julli korite bi xilaafil jumaati wal jamaa wuuteeg li nga xam ne mooy julli jumaa am ne semaine bu ne dafay ak julli juróomi beneen sabab bi mooy annahu laysa lahu badal julli ki iid amul fay amul lu nga xam ne ndaw si bu fekkee demul jumaa ja julli ji mën naa julli këram demul julli farata yi julli ko euh, si jàkka ja day julli këram day julli këram jumaa moom kenn du jumaa lay julli sa kër ga waaye tisbaar lay julli julli juróomi julli bu mu julliwul sa jàkka ja daf koy julli këram waaye lii di solaatul iid di jullik iid amul julli sa kër gi imma nga fekk ko dañ koy jullee wala rot du lu ñuy fay nee na loolu mooy sabab bi kon ñu digal leen ne nañ ko fekkee la ndax duñ ko def sa kër ñetteel bi annahu xurujun ila alsaxra li dikrillah fa huwa shabihun bilxaj min ñu alwujuh wa lihada kana alciid al akbar fi mawsim bi mooy sa jàkka sa jàkka ja lañ koy defee comme ñu ko waxoon sànq koy dem ci ci bayaal ba fu yaatu si dëkk bi ñu defee ko fa nga xam ne kon bokkul ak jàkka mu ne wa qayyada shafiiya xuruj annisa li solat alciid bi gayri dawati alhayaat qala alimamu annawawiyu fi almajmuc qala alshafiiyu walasxaab raximahum allah yustaxabu linnisai gayri dawaati alhayaati xuduru salaati alciid wa amma dawaatu alhayaati fa yukrahu fa yukrahu xuduruhun mu indi fi beneen masala wala ba léegi ci masala boobu lañ nekk waaye jeneen wax bu ashaaficiya di wax di madhab al imam ashaafici rahimahullah muhammad ibn idris mu ne doonte ne xiirtal nañ jigéen muy fekkee ji julli ga iid ak yu demee noonu wala muy dem sa jàkka ja di julli ji duñ ko tere waaye nee na bu fekkee ne nag jigéen la joo xam ne bu génnee dafay waral fitna comme ni ñu waxoon sànq waa dañ koy sib sib nañ sib nañ ko si moom koo xam ne mu ne par exemple ñu ñuy tuddee zawatil hay aat mooy ñi nga xam ne eh, seen jëmm daal ak bu ñu génnee dinañ sol loo xam ne wala ñuy fës lañ ñoo xam ne bu ñu génnee dañuy waral fitna bu boobaa sib nañ si moom muy fekkee ji li nga xam ne moom mooy julli ñu continue di wax ba ne wa ida xaraj na bu ñu génnee dem julli ji maanaam ñi nga xam ne mbooloom jigéen ñi ustuhibba xurujuhunna fi thiyaabin badilatin wala yalbasna ma yushahiruhunna sopp nañ ci ñoom ñu sol yére yoo xam ne yu maanaam yu modeste la yoo xam ne du du loo xam ne taar la bañ leen gestu di leen xool wala mu nekk yérey siiw comme niñ koy waxewoon yérey siiw maanaam yére boo xam ne foo génn ñépp yow la ñuy waxtaan mooy yérey siiw mu ne wa yustahabu an yatanadafna bil ma sopp nañ si ñoom balaa ñu génn ñu ñu euh, jëfandikoo li nga xam ne moom mooy ndox ci ak laab ba set wa yukrahu lahunna tib waaye lii di parfum dañ koo sib si ñoom ba dafa xaraam comme ñu koy xawoon ndax sib boo ko déggee ci wax yi ñi fi jiitu woon ci as salaf dinañ si jublu xaraam yukra dañ ci jublu xaraam te nañ xadis xam ne mooy araamal jigéen bi génn di laal parfum bal melal ko ne njaalookat la waliyaadu billah euh, muy kon ne wax mooy mu ne hada kulluhu xukmu al ajaaizi allawaati la yashtahin ishtahayna wa naxwihinna na mu wax fi yëpp nag nee na ñamuy waxal ñamuy waxal mooy jigéen ñi xam ne ay mag lañ nga xam ne dem nañ ba amatuñu yaakaar nee na ci sëy mu ne shaabatu xale bu ndaw nag moom wa zawaatul jamaal wala jigéen ju taar boo bu génne eh, taaram dafay nekk ci biti fa yukrahu lahunna alxudur sib nañ si moom muy dem si mbooloo ma di fekkee julli mu ne lima fi dalika min xawfi lfitna ndax ragal gi ñu ragal fitna ci loola alayhinna wa bihinna moo xam fitna si daw dal seen kaw la wala ñoom seen jëmmi bopp bu ñooy fitna laat noonu la kon ne wax ba Cheikh Saalix teg wa fi asrina ashad ndax lii waxi waxi alxaafid an-Nawawi nga xam ne mi ngi doon dund si septième siècle septième siècle la doon wax Cheikh Saleh nag ne jamono ji la gën a la gën a raw sunu jamono ji la gën a raw mu teg si waxi Ibn al-Jawzi rahimahullah fi kitaabi ahkaami an-nisaa mu ne qultu qad bayyanna anna xuruj an-nisaa mubaax leeral nañ ne kon jigéen ñi Eh, génn gi ñuy génn seen kër yi lu dagan la waaye lakin ida xiifat il fitna bihinna bu fekkee dañoo ragal fitna seen kaw fitna buy dal seen kaw aw minhunna wala fitna suy jógee ci ñoom ñoom seen jëm bopp ñooy fitna laati mu ne fal min al xuruji bu boobaa ñàkk génnam moo gën ñàkk génnam moo gën mu ne li anna nisaa sadri al awal kunna ala gayri ma nashaa nisaau hada zaman aley wa kadalika alrijal mu ne ndax jigéen ñi fi jiitu woon ci saxaaba yi mu ne bokkul ak jigéenu jamono ji te moom jamonoom la doon wax waxam naa léegi ñu ngoon septième siècle afwan kii ibn al jawzi la ci euh, huitième siècle ibn al jawzi kañ la faatu ibnul jawzi xamsumi wakka ibnul jawzi ibnul jawzi al jawziya لكن ابن قيم الجوزية هذا ابن الجوزي نعم سبعمية واحد بكم شيء نعم خمسمية نعم نعم نعم ابن القيم هذا ابن الجوزي ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي ci cinquième siècle ah qulta sixième siècle mu ne jigéen ñi sadrul awal li jigéeni saxaaba yi bokkul ak jigéeni sixième siècle kon la chaque ne demee ba quinzième siècle taxul ñu wax taxul ñu wax te même waxoon nañ leen fii même si jamonoy saxaaba yi seen jigéen ña donte ne ñoo gënoon ragal yàlla gënoon a eh, jege yàlla subhanahu wa taala daanuñu génn génn yooyu ndax ji si ñoom la wàcc wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati al ula nañ leen fii kadalik buñ ñëwaan julli si fajar ah bu nit ñi sëlmale rek dañ daan génn ak seeni muraaya ba duñ leen xàmmee ba duñ leen وقال الشيخ صالح نفي ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعا بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقرب إلى الله ومشاركة المسلمين في دعوتهم وإظهار شعار الإسلام wa laysa almuraadu minhu ardu zinati wa taarrudi lilfitnati fatanabbahi li haada aw li dalik mu ne kon lii mu la tuxalal jëlee ci boroom xam-xam yi yow jigéenu jullit bi si ngay gisee ne génn gi ngay génn di dem salaatul iid dem di julli ji iid may nañ la ko ci sharia waaye si kaw chart chart ba mooy lan nga tënku ci li nga xam ne mooy fegu ci sa bopp wàllu sa wàllu colin bañ a génn ci fitna waaye sa jubluwaay ci génn boobu mooy jege yàlla subhanahu wa taala ak jaamu ko ak fekk li nga xam ne mooy yiw ànd ak jullit ñi ak feeñal li nga xam ne mooy shi'aarul islaam di ñaari feet yu mag yooyu di ñaari symbole yu mag ci lislaam waaye nee na ngir lan ngir feeñal taar ngir feeñal taar ak ngir fitna kon lii moo aju ci buntu bi nga xam ne boroom téere bi jagleeloon na ko li aju ci wàllu julli mu teg ci beneen buntu bu mu jagleel lu aju ci wallu axkaamun taxtasu bil marati fi baabi axkaamil xaaj ci téere bi muy atte yi nga xam ne mi ngi aju ci jigéen ba léegi waaye ci lii lépp lu aju ci aljanaiz mooy euh, waajal ki faatu ak lépp lu aju ci loolu ñu jinaaza mu ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki jin mooy mooy ki bind dee comme ni bindee dudd moom borom bi moom tabaraka wa taala moom moo jagoo des fii ba faw kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbik dul jalaali wal ikram lépp lu ne ci kaw suuf dafay jeex daf fiy jóge sa boroom rek moom moom fi des moom boroom bi tabaraka wa taala mu ne waxtassa janaisa bani aadam bi axkaamin moom yàlla subhanahu wa taala jagleel na néewub jullit ay àtte yoo xam ne dafay wuute ñiy dund te dafay war ñi nga xam ne ñoom ñooy dund nit bu fi jógee wareef la seen kaw mu di kifaaya ñu taxawe àq ak atte yooyu mu ne fii nag dina fi lim yi nga xam ne moom jigéen moo ko jago duñ ci wax loo xam ne eh, atte yi eh, waajal nit ki la d'une manière générale góor jigéen doot na yenn ñu junju bu fekkee masala bi laaj na ko waaye jigéen ñi moom moo tax muy wax fii mu jiital si mu ne yajibu an yatawalla taxsil al marati al mayitati nisa li si jiitu mooy bu fekkee ki fi jógee jigéen la waajal ko ak defar ko sang ko jigéen ñi la war jigéen ñi ñoom ñoo ko war a waajal ñoo ko war a sang wala yajuzu lirrijali an yugassiluha illa zawj fa inna lahu an yugassila zawjatahu mu ne du dagan ci góor ñi ñuy waajal jigéen bu fi jóge wala ñu koy sang loolu daganul mukk benn yoon lu dul boroom kër waajal jabaram jigéen na àddina wala contraire bi wala jigéen waajal borom këram bu génnee àddina sangu ko loolu dagan wa yatawalla taxsil ar-rajul al-mayit ar-rijal comme ni nga xamee ne góor ñi ñoom ñooy waajal góor ñi ki faatu bu fekkee góor la góor ñee koy sang jigéen ñi amuñu droit sang ko amuñu droit waajal ko bu amuñu kenn ku ko sang jigéen ñi duñ ko sang dalika jigéen te kon amuñu benn jigéen bu ko sang góor ñi duñ ko sang wala yajuzu linnisaai taxsiluhu comme niñ ko waxee illa zawja du daga si jigéen ñi ñuy sang ku góor ku fi ku fi lu dul ab soxna sang borom këram loolu dagan la say tegtal mooy li anna aliyan radiyallahu anhu gassala zawjatahu fatimata bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax ali ibn abi talib bi fatima génne àddina moom moo ko sang fatima di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boroom këram doon ali ibn abi talib fatima bi mu génne àddina ali moom moo ko sang moo ko waajal wa asma bint umays radiyallahu anha gassalat zawjaha aba bakrin as-siddiq radiyallahu anhu ak jigéen ji ñu naan asma kon jigéen ju mag si saxaabiyaat yi asma bint umays eh, jaafar moo njëkkoon a nekk borom këram jaafar at-tayyaar eh, abubakar jël ko abubakar bi mu gaañoo ali jël ko bi Aboubacar gaañoo moom moo ko sang moom Asma Asma bint Umays moom moo sang Aboubacar moo ko waajal kon jigéen mën naa sang borom këram góor mën naa sang soxnaam budul dul loola dagan ñaareel bi ñaareel masala bi mu ne yustahabu takfiinu takfiinu almarati fi xamsati athwaabin biid sopp nañ sopp nañ euh, càngaay li nga xam ne moom lañ koy sàngee moom mi génn àddina bu dee jigéen la mu nekk juróom wax ji wax ne sopp nañ mooy wane ne euh, bu fekkee ne loolu amul loolu luñ sopp la waaye bu fekkee amul bu fekkoon rek euh, benn càngaay lañ ko defal dagan na waaye dañoo bàyyi li gën li gën mooy ñu mu nekk juróom izarun tuazzaru bi sër boo xam dañ ko koy woddee wa ximaarun ala rasiha kaala goo xam ne dañ koy muure bopp ba takkee ko bopp bi mu wàcc wa qamisun tulbasuhu ak yére boo xam ne buy wàcc la commencé si bopp ba wàcc si ay tànkam hmm? wa lifaafatayni tulaffu bihima fawqa dalik ak ñaari sër yu yaatu yoo xam ne moom lañ koy laxase maanaam buñ ko woddee euh, solal ko yére muur ko maanaam li ñu tuddee muuraay muuraayu bopp muuraayu bopp yeneen ñaar ya yeneen ñaar ya dañ koy lal mu nekk ñaari sër yu yaatu ñu teg ko moom si digg bi ñaar yooyu dañ ko koy laxase dañ ko koy laxasee kon muy juróom la koy tegtal mu ne lima rawat layla althaqafiya qaalat kuntu fi man gassala umma kulthum binta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inda wafatiha fii ñu naan layla benn jigéen bu ñu naan layla althaqafiya nee na bokk naa ci ñi doon sang fii ñu naan ummu kulthum di doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gaañoo bi mu gaañoo jigéen ña ko doon sang moom layla mi ci ñoom la bokkoon mu ne wa kaana awwala ma aataana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxiqa tumma addira tumma tumma alximaar tumma almilxafa tumma udrijat udrijat bacda dalika fi thawb al axar rawahu ahmad wa abu daawud mu ne biñ ko doon sang moom moom ummu kulthum biñ ko doon sang yonent bi soo sallam lim ñu njëkk a jox mooy li ñuy tuddee xiqaal xiqaal mooy isaar mooy loo xam ne dañ koy dañ ko koy woddu takk ko ci ndiggam mooy xiqaal loolu la leen yonent bi njëkk a jox bi ñu paree sang bi ñu wodd ko gannaaw gi mu jox leen li ñuy tuddee dira ak dira moom lañ leen waxoon sànq ne ab yére la boo xam ne dañ ko koy solal mu wàcc bu ne bi biñ ko bi mu leen joxee loolu ba noppi jox leen ximaar ximaar mooy kaala ga kaala bi ñi biñ koy eh, mu eh, boppam ba muur ko gannaaw gi mu jox leen milxafa hmm? tumma udrijat baada dalik fi thawb al axar kon bu fekkee wodd nañ ko solal ko yére ba muur bopp ba milxafa mooy loo xam dañ ko ci laxas kadalika euh, beneen ñaar lay nekk yu ñu tegale benn bi ñu laxas ko beneen bi ñu teg ko ci muy juróom muy juróomi euh, sër yi nga xam ne moom la wax ni sopp nañ ci jigéen ñu euh, sàngee ko ko bu génne àddina buñ ko sàngee ba noppi te góor ñett rek buñ ko ko defaloon ñett yar maanaam góor comme niñ ko defee la yenente bi a alayhi wa bi thalathata athwaabin biid jarul sax di ko defal ay ñawal ay mbir kom ñeen ñenn ñi niñ koy defee góor da ngay jël ñett yëpp rek tegale ñetti sër waaw li ñu tuddee perkaal wala mbalaan nuñ koy muuree dañ ciy tegale ñett buñ ko sangee ba ba mu set ñu defal ko lépp luñ ko war a defal ñu teg ko moom ci digg bi jël benn bi laxas jël beneen bi laxas jël beneen bi laxas muy ñett takk fii takk fële góor loolu doy na ko waaye jigéen laa la wax ne la sopp nañ ci moom ñu defal ko juróom yi juróom yi ñetteel bi mu ne ma yusnau bi shaari rasi lmarati lmayita euh, bopp ba nag nan lañuy jëf jëflanteeg moom moom jigéen bu fekkee dafa génn àddina yujalu ثلاث ضفائر وتلقى خلفها لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها متفق عليه jigéen nee na kawar ga dañ koy létt bu fekkee boroom kawar la bu fekkee boroom kawar la gu gu gu soq dañ koy létt nee na ñetti létt daal koy def ci ginnaawam maanaam def ci ginnaawam loolu it xadiis ummu atiya leen wax léegi moo ko tegtale ñoom ñi doon sang doomu yonente bi sallallahu alayhi jigéen ñi di ummu kulthum nee dañ ko léttoon ñetti létt daal koy def ci ginnaawam sànni ko ci ginnaaw da doo ko sàng doo ko sàng li ñu leen waxoon sàng kon jigéen bu fekkee dafa génn àddina ah, mën nañ koo létt bu dee kawar ga dafa dafa bari ba ñu mën koo létt bu fekkee karaw ga bariwul nag maanaam amul kawar goo xam ne mënees na koo létt ba koy def ci ginnaawam laa yukallifu llahu nafsan illa wasaha yenn saa nga gis ko la ne bi muy bi muy gaañu dafa gaañuwaale ak ay mèche waliyasu billah létt ay mèche nuñ koy def dañ koy firi ndax lu xaram la lu yàlla xaraamaloon ci moom la eh, dañ koy firi dañ koy dindi buñ ko mënee lett ñu lett ko buñ ko mënti lett am na koma wax keroog ndax duñ ko dagg ngir lu gaaw ko am te am na ñu koy def am na ñu koy def duñ fa nekk di rawatina boo xam ne chaque jour ñu ngi indi ay néew di suul ay ñëw rek siise ko dem seen yoon la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni inna kasra azmi lmayiti ka kasri xayya même boo koy sang mu ne boo dammoon ab yaxam mi mel ni nga damm ko bi muy dund néewub jullit dañ koy wormaal néewub jullit dañ koy wormaal waroo koo def lenn loo xam ne ba muy dund sax waruñu ko koo def ba tax na eh, ñoom jigéen ñi nañ ko firi buñ ko firee buñ ko mënee lett lett ko ñetti lett wala luñ ko mën a lett wala ñu dajale kawar ga daal koy sàng waaye buñ buñ bu dagg jël ay kii di dagg kawar bi ndax ba muy dundit waxoon nañ ci li weesu jigéen du dagg kawaram ci lu dul darura jigéen du dagg kawaram ci lu dul darura kon doo bàyyi ba muy dee ngay jël ciseau di ciseau bopp doonte ne euh, messieurs yu lu xaraam allahu taala alam nañ taxaw foofu ba biir ñëw ñu yeggal lu aju si bunt bi lu aju si wàllu janaayis wallahu taala alam